waaw te mooy gaa yi la fi waxoon mooy kaw kaw yooyee ñoo ne woon yonent bi saa saam gaawal séddale ñu suñu affaire waaw léegi alhamdulillah kon fii dañ ciy xame ne lëkkaale yeeg suñu bunt bi alkaram baabul karami teraanga juuri tabe ak di dépenser ci yoonu yiw yi mooy yi yonent bi alei saat salaam ci suuf yépp boo yépp a nekk ay jikko yu baaxul summa la tajiduni baxilan wala kazaban wala wala kazuban ci beneen riwaaya bi wala jabana te du ngeen ma fekk ma nekk koo xamante ne nii ku nay la kon nay baaxul waaw nay baaxut waaye attention borom bi daa def ne gis nga jikko yu baaxul yu bari liñ naan la lii baaxul xam nga gisoon nañ laa xasada illaa fitnatayn amuluk soxor loolu ñu ne la woon alxasad mooy alxibta mooy li nga xamante ne mooy ñeetaane lu dul ci ñaari mbir gis nga xasad bu dee ci en général ci cosaan du lu baax waaye bu dee ci lu mel nii mooy ñeetaane loolu lu baax la naka noonu mooy nay am na fu muy baaxe mooy nay ci def sa alal foo xam ne yàlla da ko xaraama voilà loolu c'est une bonne chose mais en général baax bux buxlu moom baaxul waaw buxlu moom bu ñu ko jooyalee baaxul yii nii yépp dara baaxu ci mooy al buxlu baaxul kazaban wala kazuban mooy narkat kàcckat baaxul wal jub nu nekk ab ab ab ab ragal loolu it baaxul waaw te lii yonent bay saa saa wax képp ku ko roy ci lii nga war a taxaw moo tax njiit bu nay moom wal iyaadu billah njiit bu mën a kaj nga xam ne lépp lu mu wax bu demee ba jëf jot du ko def wal iyaadu billah wala mbir yi day demee nii mu ñëw wax mbir yi neneen ngir ses intérêts actuels loolu kooku moom baaxul <coughs> waaye njiit boo xamante ne ab ragal la bu affaire yi kiiwee mu mu daw deuxième pare na ngir rawale bakkanam mu jaay avenir u réew mi waaw léegi lu xew yoonam new ci waaw def <laughs> politique de ci terre brûlée waaw naa lakk fépp yëpp bu yàqu na yàqu man moom ma daw rawale sama bopp moo tax bépp njiit bu ngeen am bu mel noonu yaa salaam yéen moom yàlla tàmbali leen la nattu njiit boo xam ne daa nay mooy buum ci am waxuñu ñu dajale ñetti benn buum ci yor sa garaaw boo xamante ne du wax ko du dëgg lépp lu mu leen wax saay ñépp dañ ko koy xame ba dañ naan ah waxi politicien la rek waaye man de bala maa gëm affaire yi ma gis ne jóge na fi walla iyaazu billaah wala lam wax def na ko réaliser na lam ne dinañu ko defal ba ma gis mu leer waaw kon nag loolu la bépp imaam warula am jikko yu yées yi ta bot waaye it <coughs> mooy dañ ciy jànge li al imaam al haafid ibn Hajar wax mu ne quand même wa fiihi maa kaana ma fiihi maa kaana fi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-hilm wa husn al-khuluq wa sa'ati al-juud wa as-sabr ala jufaat al-a'raab mu ne dañ ciy jànge ren tamit saa saam quand même teeyam gu mag. rafetu doxalinam ay jikkoom ak yaatu waamey ay waameem ak tabeem ak muñam gu rëy ci ñi nga xamante ne nii ci kaw kaw yi nga xamante ne nii seen jikko yi dese woon naa mat waaw <laughs> neewul e xam nga bu ne woon ana Xaalid ibn Walid <coughs> mu ne maa ji évacuer ma gars yi <coughs> daleen évacuer ci saase non da leen di da leen di mais bon loolu waaw yii di nga xam ne buñ nee nii rek ñu génne police yi sëmbërtal leen ci kaw gaa yi ñu leen di dugg loolu mooy ñàkk pexe yeneen traité saa saa gaa yi biñ defee lii mu muñ ko ba kanam yii rek duñ sol loxo ci garab bi. mu ne leen waaye yéen ngeen ma delloo sama yére bi bopp ah, jox leen ma sama yére bi bopp di leen ñaan jox leen ma ne ngeen ma jox sama yére waaw ah, waaw waaw mu bokk na ci liñ ciy jànge possibilité al imaam al haafid ibn Hajar nit ki di décrire boppam ci ay jikko yoo xamante ne yu tedd la yu nekk ci moom ci foo xam ne dañ koo aajo woon ci jamono joo xam ne nit ñi daa am ñoo xam ne xamuñu bëgg am jikko ah, bëgg am xalaat bu ñaaw ci moom lu wuteeg moom li mu doon dëgg-dëgg bu boobaa na taxaw waaw leeral affaire bi mu bàyyi rek naan dool ba man de façon man li yàlla xam doy na yàlla lim xam ak ci man baax ma déedéet sinon gars yi dañuy <coughs> gaa yi dañuy nekk di wax ci sa der loo xamante ne manoon nga leen ko fegal quand même waaw manoon nga leen ko fegal moo tax Yuusufu Euh, ba mu waree wax ci boppam lu lu jaar yoon bañ ko naree ne dañ lay fay lu def la dara alayhi salaam dane qaala dane ij'alni ala xazaa'ini al inni xafidun alim dane buur bi mais def ma ci lépp luy trésor terrestre lépp luy gànjar yi jóge ci suuf ak lépp loo xam ne mbay meek yi jóge ci kii béeg lépp loo xam ne daal ci suuf si lay jóge teg ma foofee ndax man xafidun ku mën a takk laa ku mën a wattu mbir yi laa ressources yi ñu am waaye alim ku xam nan lañ koy doxale ba mu ba a jaar yoon daa wax ci boppam pourtant lu tagg la mais parce que il faut nga wane sa bopp mooy waajoo xam ne daa war a postuler il faut nga wax yan yan yan diplôme nga am yan qualité qu'est-ce que t'as déjà fait <coughs> non non non man du ma bind parce que loolu tagg sa bopp la quoi tagg sa bopp xam nga loolu tamit daa xaw a ko quoi doo wax li def. oui j'ai fait des stages à Lyonnaise des Eaux voilà en plus dem naa Caluire bassin kii bi liggéey naa foofu Paris sax kii bi foofu Suez liggéey naa fa léegi ngir laaj ñu directeur direct poste directeur u SONES wala SDE yooyu dafa baax yow doo ñëw naan noo man yooyu yëpp du ma ko wax parce que loolu taggaate ko ko tagg sa bopp ta xamoona saabu du fóot boppam ma ne la loolu moom wax sa xam la ay leen bu ñuy wax sariya ñeen ñooy waxal ay wolof njaay nee te wolof njaay la mu doon wax xam nga ne moo waxu ko woon ci cadre bu mel nii waaw loolu li ñu wax mooy tout le temps nga bëgg dëkk ci loolu te loolu la sariya te tout le temps ngay tagg sa bopp ci loo xam ne dara waralu ko ngir rek wane sa bopp waaw moo tax mu ne bu dee ne maslaha ak foo xamante ni boo ko deful nit ñi réeri la li nga xam ne xamuñu xamuñu la lii la ba jàpp la lu dul noonu bu boobaa nga leeral nag waaw leeral ne ah déedéet affaire bi moo tax yeneen may saar saar ne leen summa la tajiduni du ngeen ma fekk baxiilan ma nekk ku nay wala kazzaba nekk ku dul kuy wax lu amut wala jabana wala brag kon loolu boo ragalee yooyu sa mbokk jullit dee leen fegal ñuy wax ci sa der lu dul noonu voilà bul toog naan ñoom ñooy alcool non ah, ñooy alku c'est leur affaire ah c'est leur affaire déedéet da bëgg ñu alku voilà <laughs> boo bëggul ñu alku xamal leen léegi nag boo leen xamalee ñu continuer loolu yow def nga li la war waaw loolu euh, mooy bés bu leen yàlla bëggee gindi dina leen gindi kon loolu lu ama am solo la kon <coughs> te boobaa kenn du tudde waa ji ko yow mii <coughs> ah, taddukat sa bopp bi nga doon ah, xoolal rek yow lii mooy lan ku ko réew déedéet <laughs> waaw kon euh, <coughs> mu ne bokk nañ ci jànge mooy xaniima gi buñ demee xaren yi ba am fa butin de guerre imam bi obligé wul séddale ko ci saase ndax xunay la noonu la yeneen tubaay saasaam la parce que daa gis maslaha daa am lu taxoon waaw am na bu ko neexee ne kenn du ko séddale léegi bu ko neexee mu ne après waaw loolu euh, lu mën a nekk la kon da ngay gis yeneen tubaab saar saar mi mu doon dundee kaw kaw yi te lii kaw kaw yee koy def mooy ñi nga xam ne <coughs> nekkuñ ci daara ji loolu lañ ko mën a waxe <coughs> mooy ñoom dañoo sore daara ji mooy dañoo sori midi <coughs> ay jullit lañu gëm nañu waaye seen jikkoy kaw kaw yi la ñor waaw moo tax ñoom ñoom daal ni ñu ko jàppe lañ koy defee waaw li ñu bëgg daal fii mu ne yow yeneen tubaab yi saar saar bi boo <laughs> nga ñuy defal li ñu bëgg rek waaw boo ñu defalul li nga xamante ne nii moom lañ bëgg ah problème nag dina am <laughs> te ñoom <laughs> dañoo dañoo bëgg <coughs> ñoom ñoo xam ne li ñu bëgg daal nga leen di defal boo leen ko defalul saa euh, yi euh, ñu mere la waaw ñu mere la comme yeneen saa saa wax Seydina Omar ah dañ maa bàyyi ñii ñii dañ maa mayul benn kii soit ma jox ñu laaj ma laaju bu ñàkk te jim ma jox leen wala rek bu ma leen joxul ñu ne damaa nay taman du ma ko nay looloo tax ma jox leen ah. nga xay ma la wax keroog ne kaw kaw bi mu ngi saxiixay hadis anas mu ne damay dox dama doon dox ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> mu ngi soloon benn rida najraani yére boo xam ne ci najraan da jóge <coughs> waaw xaliidul haashiya mais loolu taxu ñoo jóg nañ continuer rek <coughs> benn kaw kaw jóge nee rek daal di koy dab kaw kaw bi daal daa ñëw rek dab yonent ba saa saam rek def yére bi kay sallallahu alayhi wasallam ni doq ji fi mu bokk ci noonu mais affaire baa ngi ci seere seere seere ba def ci waqat asarat biha def ay trace ndax xëcc bi ko kaw kaw bi doole jim ko xëcc bi naan ko yaa Muhammad moo lii min maalillahi way am na lii indaka ne ko hee eh. Muhammad jox ma laa wax alalu yàlla ji nga xam ne yaa ko yor comme que ginnaaw la ko bifee mooy yow xoolal loolu lan la nit di doxe di dox nga ñëw rek yow sax ci kanam ne ko jox ma nga nga nga mooy nga agressé côté gannaaw quoi mooy jàpp yéri bi rek ba pare naan ko bon ne nag moom mu ngi ci ci yoon ah ma ne muru nii laa ay loolu moo la teega daal di may digal ci alalu yàlla gi nga xam ne mu ngi ci <laughs> naanas nee na fan dafa tay ay rasulullah fa dahika <laughs> yonent way sa sam tourné ci gannaaw xool ko <laughs> daal di reetaan quoi reetaan waa ji kaw kaw marahu ne léegi jox la jël leen ngeen jox ko jox seet leen lu bari ngeen jox ko mu def <laughs> di reetaan wu mu dem ñu jox ko lu bari mu bëgg dem yoonam <laughs> mooy gaa yooyu <laughs> mooy ñoom noonu lañ meloon quoi mooy gis nga tar-tar yooyu mu doon jàpp mais mooy dangam loolu lañ xamoon mooy yeneen saa salaam daal <laughs> moo mënoon a nekk ak gaa yooyu <laughs> sinon xam nga ne lii ban jiitee namu yi oh, lii crime de lèse <laughs> majesté la de toute façon doo jege bala ngaa jege la la garde yi tël na leen bala ngaa jege essayé léegi benn boroom nguur ci suñu nguur yi nga seet yow de toute façon nag dul jege foofu sax yow rien boo jegee rek yow distance bu yaatu bala ngaa ak ci lijjanti leen moo tax kii de woon saxaaba bi ne ne Mawlaana Ibn Abbaas man gis naa yeneen saa saa ma ko ah, gis naa ko ma ne ko sifli sifli law sifli sifli sifli law <laughs> sifli aywa ko mu wax ko ne man hajjatul wadaa mi muy ak gis naa ko séen naa ko <coughs> mu yëg benn jële <coughs> wax ni doon def mu ne ko yow mii gis nga ko yow gis nga ko yow gis nga ko mu ne ko moom daa nekkoon koo xam ne doonu ñoon dàq nit ñi ci kanam waaw ni gaay doon def bu gaar gi ñëw ñuy dóor di puus yeneen saa salaam masula nangu bu gisee guy daa arrêté leen bàyyi leen la kuy ñëw na ñëw <laughs> waaw <laughs> waaw loolu moo tax <laughs> waaw xam nga nag suñu nguuri àddina yi moom ah wóoruñu comme que wóoruñu defuñu lu tax sawaay ñu am dalu xelu ñu am dalu xelu sawaay di dox ci mbedd yi <coughs> non waaw su rawatina suñu monarque républicain yi wan naa la bu dee allemand yi moom loolu garaawul ci ñoom wan naa la femme bu Merkel moom leader la doon dem di def course te moo doon premier ministre waaw leader bi gaa yi jàpp ne du lu kawe ci ñi ko xam magasin yooyu jaune bi <laughs> moom balay dem yor yor yor euh, kadeem comme ñëpp dugg ci rayon yi def ni monsieur tout monde wala madame tout le monde bu paree rang kenn du ne ah c'est madame la première ministre topp nañ nii xajal leen ko déedéet xajal fan mu ñëw ñu teg waaw caissière bi teg affaire wala caissière moom kii ñu ne ko lii la nangam la mu génn carte bu doon xaalisam fay. demaat yoonam jël otoom dem yoon loolu ñun Sénégal ak France yi dañoo xam loolu parce ñun ñu ñu jàppe nguur ak téye nguur moo yées ka bon waaw ku jubal rek affaire bi jarul nga nekk julee naa non jub moom mooy la imaam Ibnu Taymiyya wax rahimahullah bépp nguur boo xam ne ci dëgg la tegu day yàgg même bu dee yéeféer rek mais bépp nguur boo xam ne ci jaaxaar la bu dee jullit lañ wallahi loolu la waaw nit nga ay démocratie même France yi nit ñu gënee ci côté justice waaw seen république bi ñuy wax mais moo mag suñu mag yi ñu moom ñuy wax Sénégal yépp la révolution française mille sept cent lan quatre vingt waaye <laughs> ba république baa ngi ñun ñaata ñaata njiit dafa ne ñaata ñaata façon dorelin la dara lu tax parce que jubuñu waaw la waajo waxoon <coughs> sayyidna radiyallahu anhu waaw jóge fële <coughs> dégg jullit ñi ubbi yu bari yi ñuy ubbee dëkk yi waa ji jóge Perse ne day ñëw nag ngir xool ki nga xam ne mooy Seydina Omar mi ñuy wax jiitu jullit ñi nga xamante ne ñooñu toppe bu doon ci waxi wolof mbooro ba bayax ñépp nangu nañu ko ba pare ànd ceeg benn rigueur benn gëm force de lii bi ñu am te bi yàggul ñi ñi ay lekk katu gëléem nañu ko ay la maanaam gëléem amul dara waa ji ñëw dugg ci Medina ala saakina afdalu salaatu wassalaam ñëw ba ci biir aksi man de Umar euh, euh, xalifa bi kii laa mooy amirul mu'minin ki jiite jullit bi seen jiit bi laay la ñu ne ko seen jiit bi jaaroon na côté boobu de yow yow fi ñu jóge côté boobu noonu jaaroon na fa de est romboo ko est romboo ko <coughs> mu romb est romb naa ko waa ji ngay si am na ko ma romb muy nelaw <coughs> am na ku ma romb muy nelaw ah am na ku ma romb muy nelaw waaw ci suufu garab gaa yi na ko rek moom la jaay na ko waaw ko kii la dem kii la mu ne ko wallahi yow mii daal fa adalta fa aminta fa nit waaw wallahi inni qad xada malikan min mulukil akasira asxaaba tijaani famaa hab wa maa hittu ahadan minhum haybati li asxaabi haadihi dirra mu ne al-Hurmuzan dafa ah bu ne ci jàkka ji la doon nelaw mun a nii kii moo jiite mu ne ko waaw mu ne yow daal ada xakamte da ngaa àtte nit ñi faadal te nga jub fa amit loolu tax nga nekk ci ko liggéeyal naa lu toll ci kat ci buuru Perse yi ñoo xam ne ku ci nekk Kisra la nga woon Kisra miñ doon woowe Shahanshah le roi des rois am na kat Kisra yoo xam ne man mii liggéeyal naa la nekk naa seen wet te Kisra ni mu féroce woon Kisra ñoo gënoon a féroce ci gaay ba pare ñàkk ko bi ñeenti ci ñoom borom mbaxana yu gudd yi <coughs> masuma ragal am benn tiitaage benn tëyu mooy tëyu quoi pas damay ragalu euh, ragal waa mais benn charisme boo xam ne bu ma taxawee waa ji da da koy dégager masuma koo am ci keneen kenn ci ñoom que man bu ma nekkee kanamu waa ji boroom yar bii mu yooma sëy benn yar loon yor <coughs> di doxantoog moom mu mu naan yar bi man bu ma nekkee moom nii li may affaire bi kestraa yi ma mës a nekkal bu ma nekkee ñoom du ma du ma am benn façon tiitaange googu quoi alors que waa ji te Kisra Kisra <coughs> waxoon naa la jamono boo bëggee comprendre Kisra suñu jamono yi paradis nord kese nga mën a xalaat gis lu niroog Kisra <coughs> ñoom king ñoom kiñ daal ñoom kese ñoo fiy buur dëgg-dëgg même bu dee nee na ay élection day am ñoo xam ne bu ñu la xoolee nii génn rek dajeeg yow bëggoon nga reetaan reetaanoo ñu ne nañ la rey kii si as lañ lay rey ba pare say mbokk di ko sujootal di kontaan koo kaas di nga yow yéen ñëpp lay rey Kisra lu raw noonu la doon def sa waay ne même man Kisra kaas Kisra nag liggéey naa nag ñoom mais. xaw ma woon noonu aw ma woon benn kii boobu ci ñoom mais borom yar bii di Omar nii man bu ma nee ci xaw ma lu tax quoi parce que dafa yàlla gën moo tax ko neex la doon dem <coughs> amul woon buñ naan territoire bii nag ah fii moom moom noonu fay agsi parce que y des opposants wala y a nangam parce que yaa fi defut dara rek <laughs> loo kese la. yonent bi saa salaam moo leen yar ci waaw day dox di dem day dox di dem waxuñ la bul am garde bu dee jamonoy fitna daa am garde kay <laughs> mais lu bari lu tax gaay di am garde ñoom ñoo jub ñoom ñoo jubu waaw xam nañ ne jubul ku jubul nag bari noonu <laughs> mais boo jubee boo jubee moom même garde yi ñu nekk fee ñu nakk fee nekk benn lay doon kon gis nga yonent bay saasaam lii mu doon daj ci kaw kaw yi doon ko muñ te neewu ci taxul mu ne leen duma ma leen jox dara waaye da leen di jox malgré ça loolu it boole ko liñ gisoon bii passé ne jox nit di nga joxe pour d'autres raisons voilà te loolu njiit bu ne war na ci bàyyi xel kon ñu yenn bii di ñëw jël hadith cinq cent cinquante six mooy hadith Seydina Mawlana Abu Hurayra